dañoo yuuxu dal ko ba ba ba mu tàng ni jël ba noppi nag ne ko aja nañu waxtaan. xanaa xam naa lu xew état bi. ne ko xam naa lépp dafa xew. bu amoon benn leçon boo ñu jox. et je vous permets plus d'insulter mon pays. le Sénégal c'est un pays comme tous les autres institution ngeen yor ñu yor ko da ngeen am seen souveraineté ñu yor ko loolu la ñuy bañ loolu la ñuy bañ damaa tànk rek dem na yeneen ci kilifa yu mag yi Kwame Nkrumah ah. Euh, euh, Modibo Keita suñu gars yi hmm? ñoom ñi ñu bëgg mooy genre ay paa bu gàtt boobu ak paa bu njool bi ñooñu la ñu bëgg waaw ñooñu la ñu bëgg waaw ñu la ñu bëgg toog di rouler R rek ak di def ay poésie ak yooyu <laughs> président Senghor waaw. parce que Normandie la waxoon mu da ngay waxal Joal Gueye ak ak Bassoul naan no Normandie <laughs> loolu wax mu ne Normandie ñun Babylone loolu la wax wax ak ñoom bàyyi bàyyi li ngay wax nii waaw mu dem mocc bi waa ji tamit waa ji njool bi moom it moom it sangoor la rek émission deuxième sam bi laa ko xam ak ma ko fonkoon waaye émission seetaan ngeen ko hmm. émission boobu jërë seetaan ci ngay xamee waa ji dëgg dëgg dëgg dara moo tax wax naa ko keroog mel leen du tiijaan ah waaw baax na ndax dee mu ne oh, du ma dee hmm? waaw man bi mu waxee rek sama sama fit wi dafa rëcc yeneen bi ñu ñëwaat ne ko diw ku baax la diw ku baax la diw nangam diw nangam diw ku mën a jaam yàlla la diw ku sell la danaan waaw loolu lañ koy dégg muy wax ci dee loolu la yeneen bi daan laaj waaw moom nan la def ak dee ndax dinay waxtaane dee ndax dinay xalaat dee ndax dinay xalaat bàmmeel ndax dinay ndax yo loolu la yeneen bi di laaj soo ne ko ah moom de duy tudd dee muy jooy mu ne kooku sa mi saalihin ca ca ñu baax ña la bokk waaye mu mën wax ci moom ci lu baax te du wax dee mën la kooku baax man na laaj nañ ko dee mu ne ndax gëm nga dee mu ne waaye du ma ko xalaat waaw direct dé na yeneen dafa feeñal yu bari ku jar a dimbale ngoog bett na ma lool bett na ma lool wax na yu bëri yoo xamante ni <laughs> su ko waxoon ci jamono yee ci ginnaaw du falu mukk wax na yu bëri ah déggul li mu wax mu ne man sama jabar dafa ñun ku ku ku si jabar bu dee ci beneen diina la bokk suy dugg ci lislaam dañ koy tuubal sama jabar bi mu waxee dama ne ko doo tuub moo ko wax déedéet loolu ça signifie quoi du tout la ko wax garde ta religion ça signifie quoi mu ne bi mu amee vingt trois ans la ci yàlla yar nañ ko jàngal nañ ko alquran mu am vingt trois ans nee na commencé jàng di dut ci yàlla moom marxiste la mu ne du du socialiste bon bon teint histoire ak cours histoire moo ko dugal ci socialisme mais du socialisme moom marxiste la taalibe Karl Marx la moom mi ma nga xamante ni moo waxoon ne la religion l'opium du peuple mu ne diine drogue la comme yamba Karl Marx moo waxoon loolu xoolal bari na du ma wax yëpp de su ma waxee yëpp wóor na ma ne am na ay ay ay ay militant ñoo ngi fii toog moo tax du ma wax yëpp ci ci ci li mu wax wax waxuma moom jëmmam jëmmam moom nax na ñëpp bëtam yu sew yooyu def nii rek yooyu nax nañ ñëpp ak discours am yu neex yooyu te discours yooyu mos cee bind dara Souleymane Bachir Diagne moo ko daan bind sëñ Mor leen ko wax philosophe mag boobu moo ko daan bind Souleymane Bachir Diagne moo daan bind discours yi lépp moo tax su waxaan ba pare kenn di teg baat philosophe baa daan bind discours ba philosophe dañoo am discours dañoo dañoo xam li ñuy wax lu mu bëgg a daganal daganal lu mu bëgg Souleymane Bachir moo naan bind discours am moom mooy enregistré mu daal ne sama njaboot gi c'est la famille d'Abraham yéen ñëpp dégg ngeen y a des chrétiens y a des musulmans y a des juifs <laughs> ko dégg dama leen rapporté waat rek pour ñu seetaan mais direct lañ ko teg ñëpp di dégg te am 23 ans di dul ci yàlla te yow waxoo ni tuubaat nga yàlla waxoo ko de ba tey waxoo ko waxoo ko de gën lay déglu de tuubaatagoo waxoo ni tuubaat naa yeesal sama ngëm parce que philosophie mën nga cee dugg ba dute mais soo dutee ba gëstu ba gis dëgg da ngay delluwaat ginnaw daal ne tuubalaat naa yàlla mais dem jumaa ak dem jàkk ay dem ay iit yi ça signifie musulman ak ci yan dem xasaratul jumaa ab tijaan day wérd ab am sëriñ yooyu yëpp amul ci benn bu ci am parce que thèse de doctorat bi thèse bi mu soutenir bi mu nekkee école normale supérieure euh, école nationale de de l'administration thèse bi mu soutenir moo ko wax nee na nitu diine yi ni ñuy exploité l'islam di ko exploité seen i taalibe la def thèse am thèse moo nee na thèse am boobu sax moo ko naroon yàqal élection quatre vingt parce que dañoo lim sëriñ si ne leen Abdou Diouf dafa contre sëriñ tees ngi nii mag ñi daal di ne ko ah yow li nga wax léegi lañ wax waaye li nga waxoon démb ñun waxuñu ko mun ñu ne ko loo wax léegi mu wax waxam yu rafet attention moo tax euh, am nañu yàlla dimbali daal ñu am ten doo ko doo ko déggee sa xol mënta neex quoi moo tax mag ñi yàlla yàlla fayal ñu leen waaw ñoom daal maa lanaa fil kawni si wa rahmani wal Mustafa wa Ahmad Tijaan kafe gëm ñu keneen jeex na yàlla yonent bi Cheikh Tidiane dinañ maslaa nag dinañ wax wax yu rafet dinañ def mais duñ la dugal seen xol duñ la dugal seen xel boole ñu la seen programme soo tàggoog ñoom xamatuñ la parce que li ñu toogaale xamoo ko waaw am na benn livre dinaa leen ko àll ngeen ko Euh, euh, euh, le candidat là bi mu ñëwee bi Arouna Gouma Ndofène Diouf moo ko def ci ci réew mi histoire Sénégal yëpp am na passage bu mu def ci Abdou Diouf moo ngi fii ci nit yi def ko ci Senghor moo ngi fii moo ko may sëriñ livre wala jëmale moo tax lu muy gën a dem nag muy gën a suuf nag di gën a di gën a di gën a raakaaj yi mbir di gën a metti ñi nga gën a yaakaar sax ñoo gën a ñoo gën ñëpp ñoo gën a dëmu ñëpp sàq nañ sax far ñun ñëpp loolu la waa jo waxoon philosophe bala loo xam mu ni la politique c'est avoir les mains sales et dans le sang <laughs> c'est avoir les mains sales yow ku am les mains kay li nga war a def mooy lan raxasu ji ah, mu ne et dans le sang <laughs> et les transfert dans le sens waaw yaa nañu yàlla dimbali waaw kon nag ah ki yàlla nar a dimbali da lay boole ku texe ida ilahu unaasan li saidin fa innahum suadaa yaa nañu yàlla dimbali ñun ñëpp amin yaa wallahi sumb da nga wat bees na c'est ça c'est c'est triste quoi eh? ah métti na chaque jour luy gën mënoon na luy gën a dem ci àdduna rek di gën a am ay déception waaw moo tax daal nañ jàpp ñun daal nañ jàpp nañ jàpp ñooñu daal yàlla yonent bi Cheikh Ndiaye ah nan lañ téye nan lañ téye quoi moo gën parce que gars yi man daal xam naa ni man ay déception yi ngay am ci seeni mbir te du nekkee dans l'action ñoo ngi def nii rek mais ku ci wëlbatiku ba sa xel dal ba mënatu ne amatoo looy birigé amatoo looy wutal ci àdduna da gis nag ñu ñu bëgg nag libéré wu nag parce que il sont tellement en euh, daal euh, dans l'hypocrisie xam nga li mu bëgg a wax dañuy yàgg nëbbatu yàgg def yëf naafiq ba léeg-léeg dañuy soxlawu ay émissions yu mag wala ay interview yu mag pour mën a exploser génne seen naafiq boobu ñu doon dundee mett na ma lool mett na ma lool te te nag ñi ci xamul ñoo ëpp ñi ci xamul ñoo ëpp ñëpp ñoo ngi ci ay dans de sale ay affaires yu sew moo nekk ci suuf waaw ñun daal nañ jàpp nañ jàpp ñooñu daal yàlla yonent bi Cheikh Tidiane tangooy di toog toog foofu ñooñu duñu wor duñu trahir duñ ay zindiq duñ ay faasiq duñ ay duñ duñ la duñ la duñ la wor mukk du moralement du physiquement billahi alazim waaw ah. dama malaaj ku doy waar la malaaj ku doy waar la waaw ah. te ci bi boobu nekk ci sunu vidéo yi lan la wax mu ne la ñu woon rek laa jàpp waaw ah, kàddoom rek du nit ki xamu ko jéemu koo xam mais wax na wax na fas na jeex na ba keroog nag rocceeku du am ngok kon euh, Seydina Cheikh radiallahu anhu noonu la ko yàlla dimbalee mu bàyyi fi ay institution yoo xamante ni dootul fay mukk ba yomal qiyaama parce que amat mazayaahu bal daarat bu jullit yi yokkoo ci bërëb rek zaawiya Cheikh Tidiane yokk fa amul fu l'islam bi àgg te zaawiya tarixa Cheikh àggu fa ci monde bi fi ni ne amul benn contrat boo xamante ni duñ fa laazim amul amul fundul wasifa amul fundul defe xadarat juma kon moom ay institution du fay mukk te daf ko def nag ci ay heures yoo xamante ni institution yëpp dañuy noppalu xam nga loolu la Cheikh rawee gars yi fi nit ñi di reposé woo di noppaloo moom ci la armée di jug di liggéey suñ jullee timis ba noppi ñi dut njàngam dañuy dem tëdd ji wala ñu dem di wut luñ lekk suñ jullee fajar ba noppi ñi ci des jeexal nañ seen liggéey ñoo ngi tëdd di noppalu ca la gaa yu cheikh yi nag yeewu nag ak seen i laas ak seen i bët yu xonq ak seen nelaw yu matul toog ca jàkka ja nag di dajant nag astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ca la ñuy nekk ba ba weexaay jant bi moo leen fa moo leen fay dàqee waaw moo tax drapeau cheikh bi su fajar jotee mu flotté su timis jotee mu flotté su takkusaan jotee mu flotté te am na ñoo xamante ni dañuy dikkale rek seen yaram du tàngee ñu samp seen i drapeau seen yaram du tàngul su xaalis amul mbir yo doxul ñu ñu simpi seen i drapeau daal di teg see waaw li ma sama benn jarbaat di wax ne ma man sëñ bi du xaalis du ma julli <laughs> loolu loolu yàgg yàlla waaw mu ne yàlla moo yor wërsëg gi du ma du ma laalalul du ma waaye même même bu dee damay julli tamit xam naa ni may jullee <laughs> ndeysaan xam naa ni may jullee xool bee jeex rek yàlla ko yàlla ubbi rek ndeysaan ma ngoog kon Seydina Cheikh loolu la loolu la rawee gars yi ñaa ñaa dégg nga li dafa garaaw de <laughs> dafa garaaw du gars yi di moom ci lay samp te moment boobu samp yomb ci parce que ñëpp dañuy bëgg nelaw moom dong mooy fajar moom dong moo moom dong fi nekk keroog bi ñuy dem ci ñeenti si guddi Fadel noonu la ñu def Cheikh Fadel moo nekk ci kanamu oto bi maa ngi ci ginnaaw ñuy waxtaan ba càgg waxatul waxatuma kenn waxatul maar fay ak ñoom ñëpp kenn waxatul ndekete man ci li ma nekk ci la moo ngi ci loolu fekk man maa ngi recensé rek jàkka yi ñu romb yaa ngi dégg wax mhm. jàkka yi ñu romb maa ngi recensé ndekete parel tamit moom moo ngi recensé jàkka ji njëkk romb dañoo julli tamit ma daal ne ah ñii de ñoom ñoo ngi julli ñu romb beneen jàkk dégg ñu jàng fatiha te cheikh moom it fatiha ba la jàpp ñu romb beneen jàkk dégg ñoo ko asafullah alazim ñu romb beneen jàkka dégg ñu tax jàng salaat faate ñu ma beneen jàkka déggaat li ñu jàng salaat faate ñu demal beneen jàkka déggaat ñu wax laa ilaha illallah ñu demaat beneen jàkka déggaat ñu wax laa ilaha illallah ñu dem ba beneen jàkka dégg muy jàng ñuy jàng jawtu kamal ñu romb ñetti jàkka jawtu kamal ya jeex jàkka ji ñu mujj bi ñu dugg ci si kaaf maaw ñu dégg ñuy tëj nag seen wasifa wala ñu ñu mu wàcc ma wàcc ñu dem suñu fa ñu def si suñu sikkar def la war a def ba pare ñu indi jiib xewloo xewlu ba bien cheikh ne ma waa yow yow ba baa li ma seetlu seetlu nga ko ma ne ko waa baa li ma seetlu seetlu nga ko barke cheikh Tidiane ñëw toogoon foofu ay dañ naan waa ñii lu ñuy wax sax la ñuy wax ma ne ko yow li ma seetlu seetlu nga ko mu ne ma li ma seetlu seetlu nga ko mu ne ma cheikh naan amul morom ma foofu fi ma waxee loolu daanaka xotti na sama biir bi laa la wax billahi alazim parce que xam naa ne li muy bëgg wax lay ma comme mooy sama kilifa nag mooy sama mag ma ma ma jox ma jox ko parce que boobu ma ne moom su doon su doon yées tuuti ma mu ne ma xoolal bañ jógee Thiès ba tey ba dugg tëngee mu ne mu xoolal wasifa yi ni mu sàggalikoo ci jàkka yi jàkka yi billaahi ma ne ko billaahi man waxatuma woon parce que sama xol bi ci loolu rek la nekkoon barke Cheikh Tidiane mu ne ma te gis nga noonu mu nekkee soo duggoon biir Dakar noonu lay mel soo duggoon la noonu lay mel soo duggoon Ndar noonu lay mel soo duggoon soo duggoon ba Sénégal yëpp ma ba Afrique noire yëpp mat monde bi yëpp foo dem noonu la fay demee kooku moo am cër kooku moo am cër kooku moo am maqaama kooku moo am daraja fa yàlla est-ce que de moo la mi dégg nga li mu bëgg wax ah ndeysaan non non non loolu dama bëgg ñu dégg ko billahi dama bëgg ñu dégg xam nga loolu du ko gaa yi déggee ñi tijaan ñi dul tijaan ñëpp danañ xam ne cheikh du moro dañ ko déggee rek xam ni du morom waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw institution yu fort yu am doole la fi bàyyi waaw tey jii <laughs> ah ndeysaan du tàkk saan jotee rek nga gis leen yekk mu raaya nga waaw kumba waaw. Euh, mu may mu may bëgg a leeralal lan lan moo tax ñuy wasifa suba mais xam naa ni nag moom comprendre wul trop mais na mu ko waxee aussi. waaw waaw maa ngi mais na mais na mu ko expliqué. mais na mu ko expliqué tamit day wane ni rek euh, dayo Cheikh Tidiane. mu ne ma est xam nga lan moo tax ñuy wasifa fajar. dama ne ko déedéet. mu ne ma boo gisee sañal bi day lëndëm ni muy lëndëmee mu ne ma moo tax mag ñi di wasifa noonu pour pour pour àddama na bi leer mu ni lu nuy gën a wasifa pare muy gën a leer moom ci xam-xam boppam noonu la ko gisee mais xam naa ni yéen bu ngeen ci xalaatee tuuti ngeen ko gën a mën a développé mais moom boobu moom noonu noonu la ma ko kiiwee quoi noonu la ma ko analysé rek nga xam ni bon moom xam-xamam tu xëj na demewul noonu mais leer ga mu wax noonu am na am na lu ca lu yàlla def quoi waaw ko diggee waaw mais damay bàyyi nga toj rek mais am nga marto yi tojal am waaw ñu ne la ñu wut déglu rek dama la doon ubbil foofu rek. non non mais mais soo ubbi am nga la ah, yéen ñi da ngeen a yàgg tarixa bi <laughs> yéen ñi yow ñaar lu mbon ba ñaar doon ñaata nga def tarixa bi waaw ah, waaw yàgg na de mais ñëw di la fekk si ñu de yàgg na waaw <laughs> ah, léegi lu mu bon bon doo ci quinze ans <laughs> ëpp na ko sax ndax maama laaj am na fukki at ak ñeent ci at ci suuf vingt ans au moins xam nañ ko xam nañ ko mais loolu c'est vrai xam nga euh, guddi mhm. non loolu man mus naa koo mus naa ko gis ci gëstu ak seet dëgg la mooy euh, wasifa timis li tax ñu koy def mooy lu muy gën a dem lu timis lu muy gën a dem muy gën a lëndëm wasifa fajar woowu tamit lu muy gën a dem muy gën a leer loolu loolu mus naa mus naa dajeeg lu me xalaat bu mel noonu yàlla seede na loolu waaw waaye mais loolu lu wér la loolu lu wér la doo doo lay doo lay doo lay waaj rek lay lay lay wane waxuma la ci xadis waxuma la ci sunna waxuma la yooyu sax mais philosophie bi rek dafay dafay trambeleloo ay noonu te te te beneen affaire bi sew bi ci gën a nekk du det bi lan la ah moment bi wax nañ ko kañ mooy mooy fajar bi waaw góor c'est ça sax bi sax bi am na ñoo xamante ni doo leen déggee layetu xadda ba layetu xadda nga leen dégg gàmm ba gàmm ñaan ba ñaan journée ba journée bés ba bés nga leen di dégg ñu yëkkati ñuy fanaanee def loolu waa kër Cheikh nag chaque jour la mais loolu loolu mais loolu mooy wane ni tarixa bi dëgg la chaque jour la chaque jour chaque jour mos ngeen a gis gis yéen ñii yéen ñii nga xamante ne am ngeen lu mu bon bon ñeent fukki at mos ngeen a gis tax taw gii ñu koy wasifaw ñu suba lu wasifaw ñu ngoon mosul am mais mosul am maam Ramad Baro quatre-vingt-cinq la ñëw fii boobu ba tey mosul fii mosuñoo ñàkk wasifa mosuñoo ñàkk wasifa maam Ramad dund na cent sept ans mosul ñàkk wasifa te fii la juddoo kon du la neex nga ne cent sept ans yu pour pour mu leer rek waxuma la yeneen jiitu mais cent sept yoo xamante ni chaque suba ñu wasifa chaque timis wasifa fii kër Mamadou multiplier ah. Seydina Mouhamed. ndeysaan waaw <laughs> waaw jour nag bu jeexal waxtaan wi soo duggee foofu waxtaan wi lay jeex. moo tax nag da ngay seet rek ne daa wallahi dëgg wallahi al azim wax nga dëgg Cheikh Tidiane mënta yem ak kenn ci ci sëti mënta yem ak kenn ci wëlu yi mais wax na dëgg wax na dëgg waay wax na dëgg wax na dëgg ko waaw wax na dëgg wax na dëgg wax na dëgg wax na dëgg déedéet su ma ko jotul woon Paa Galaye yónnee dagg su dagg loxo bi jox ko ndox ba ñeenti téeméer ak bi kon ma dagg ma loxo bi laay dagg jox ko barke Cheikh Tidiane waaw maa la ko ah. mu ne ah, ah. garaawul mais mais c'est ça lu lu garaaw la billahi lii temu temu conférence la li tax sidna cheikh mënta yem ak kenn mooy mooy lii wallahi azim ولا ترى من يغلو في اتباع لسنة محمد مذبوح. fala tara doo gis mukk ba keroog yowmal xiyaam bi am man misluhu ku niroog Cheikh na Ahmada Tijaani ci tibaax yi ci topp li sunnati eh, ñeel sunna yonent yàlla Muhammad al matbuu'i ki nga xamante ni yàlla moo wax ne in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يا شيخنا أحمد تيجاني شيخ شيوخ أبهر بيقين